muslim mooy bi mu ne foofu moom boo demee wa kasruha talaquha voilà kantaan ak fële bi nga xamante ne mooy bële bi bi niroog bu imaam muslim euh, imaamul buxaari nga xam ne boobu mooy muttafaqun alayhi boobu foofu noonu euh, euh, riwaay yi nga xam ñoo ko niroole mbir mi ñoo niroole xadiis yi foofu laa bëgg a wax mooy bi ci teg ginnaaw bi indee bi ci kitaabu ridaa ba léegi ah. baabul wasiyyati bin nisaa mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ngoog <laughs> kon fay num tudd léegi laa ko doon wax sooy ah lan la turu yonent bi ay saa saam ak waajuram boo jëlee beneen côté ah Abdallah ibn Muhammad say ah, ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman al-Kufi al-Wasiti al-asl rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana moo moo imaam Abu Bakr ibn Abi Shayba imaam Muslim ne moo leen xabaare moo leen nettali moom mu nettali jëlee ci Husayn ibn Ali mu ne nettali nañu Husayn ibn Ali gis nañ ko sànq wala boog gisuñ ko non non ibn Ali ibn al-Walid al-Ju'fi mawlaahu Abu Abdillah waaw gis nañ ko sànq kay an Zaida moom la an Zaida an Maysara ñi ñëpp gis nañ Abi Azim an Abi Hurayra gis nga bii moom imaam al-Bukhari ñoo bokk càllale yi waaw mooy Abu Bakr ibn Abi Shayba bële jaarul ci Seydina Abu Bakr ibn Abi Shayba lool kese la ah dafa jaar ci Abu Kurayb ak Muusaa ibn Hisaam après Husayn ibn Ali daal di ñëw may Zaa'ida Maysara Abi Haazim Abu Hurayra radiyallahu anil jamii' ah kon yaa ngaa seen yaa ngaa gis yow mi nga xamante ne ni kon nag mu ngi noonu ah ñu ngi woon ci riwaaya al imaamu muslim bi nga xam ne moom imaamul buxaari ñoo ko niroo kon mu ne Maysara an Abi Haazim an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anil jamii' anin nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir fa idhaa shahida amran falyatakallam bi khayr aw liyaskut wastawsuu bin-nisaa côté bii moo ñu ci mais pas li njëkk li mu njëkk jàng wastawsuu bin-nisaa fa innal mar'ata khuliqat min dilaa wa inna a'waja shay'in fi dilaa'i a'laaha in dhahabta tuqimuhu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'waj istawsu bin-nisaa'i khayra léegi nag wax ji on hadis baabu léegi awaj d'abord ak awaj al-imaam an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj dane awaj bii de dabatahu ba'duhum bi fathil ayni wa dabatahu ba'duhum bi kasriha am na ñenn ñi dañ koo maase ah fa fa mooy ah ah ah ñenn ñi nag maase ko ay ay ay mu ne wala àll amaana nag al fath aksar fath bi mooy awaj moo ëpp moo gën a bari mu ne waaye wa dabatahu waaye takk na ko alxaafis abul qaasim ibnu asaakir kanta al imaam ibnu asaakir abul qaasim rahimahullah wa aaxarun ak ñeneen ñoom dañ ne bi kasriha wa huwa al arjahu waaw te loolu mooy li gën a mooy li gën a jub mooy li gën a euh, mooy li gën a wa huwa al mooy li gën a mm, noot voilà ala muqtada ma sananquluhu min ahli lugha insha allahu taala moom lii sax la dëgëral waaye <laughs> ci riyaab bi moom bi mu ne aksar boobu rek la indi te pourtant bi mu indee wax jooju dane sax lii nag al imaam ibnu Asaakir wax sax loolu sax ci boppam moo gën a dëgër mooy iwaj la waaw ndax mbir mi la en après lim ne moom la leeral mu ne waa ahlul lugha dañu ne awaj bi fathi bil fathi fi kulli muntasibin kal ha'id wal 'ud wa shibhi boo boo dee awaj awaj mooy lépp loo xam ne lu ñu samp la lu taxaw la comme ab mur wala ab bant walla yu mel noonu mooy loo xam ne dafa am koor la la bëgg a wax loo xam ne da nga koo mën a laal daj loolu ah lañ ciy wax bu dee amee ab dëng-dëng moom lañ naan ah mu ne wabil kasri ma kaana fii bisaatin aw ardin aw maash aw dayn loo loolu mooy lan <laughs> bu dee dëng-dëng ñu naan waa ji diineem kii diineem ak dëng yu mel noonu wala yu lool du dënd dund gu dëng la li ma bëgg a wax comme ni ko al imaam al hafiz hajar rahmatullah alayhi moom bi muy sara lii ci euh, euh, sahih imaam al bukhari rahimahullah téeléem bi Fathul Bari voilà foofu mu ne affaire bi lenn la fekk muy nettali comme lii imaamu euh, An-Nawawi wax rahmatullah alayhi mu ne mu ne lii ni xam nga lan la mooy li ñenn ñu wax bu dee ah waj ah ah bi ah bi lenn la mooy ci nga xamante ne dafa am koor dañ dafa am jëmm dañ leen a mën a laaj waaw loolu mooy lépp loo xam ne mën nañ koo laal loolu la waaw mais lépp loo xamante ne nii nag moo tax moo tax mu ne al imaam al-Qurtubi sax moo gën a leeral affaire boobu moo tax mu ne wa qaala al-Qurtubi bil fathi fil ajsaam wa bil kasri fil maani jeex na wax ji mooy lii <laughs> waaw al imaam al-Qurtubi mooy borom ki def kii bi shara sëriñu borom tafsir bi Abu Ahmad borom euh, shara Sahih imaam Muslim bi mu ne affaire bi lenn lii la moom boo xam mooy daj dëpp ji xam nga li imaam an-Nawawi li mu wax lool noonu la mais. mooy euh, tem nit ci jàpp mais mooy lii moo tënk wax jëm voilà mooy ne bu dee fala ah fatha fatha fil ajsaami mooy yi nga xam ne dafa am jëmm dafa am koor wabil kasri bu dee ay lool mooy fil maani yi nga xam ne amul jëmm voilà loolu la <laughs> voilà kon nag loolu ngay gis ne am na nag ñoo xam ne dañ ne euh, comme Abu Amr ash yi dañ ne mais benn lañ ko wax <laughs> waaw dana ñaar yëpp sax kilaawa bil kasri waaw ñaar yëpp ay wajja wax bu dee masdar bi nag boobu ngay wax ah waaye li gën a dëgër mooy lii al imaam daal muy al imaamul Qurtubi rahimahullahu taala fii te gis nga li ñuy wax kon iwaj mooy li gi nga xam ne mooy li gën a dëgër kon daal imaam an-Nawawi sax wax ne te loolu sax insha allah mooy li nga xam ne mooy li gën a lëng sax waaw comme ni mu ko <laughs> leerale malgré ne lële la wax ne moom jàppoon na ne mooy li ëpp waaye lii mooy li gina a dëgër voilà mooy du lu gën a bari rek nit ñuy wax loolu mooy li gën a dëgër mooy iwaj moo tax fii nii dañ naan insha allah même bu dee lii la wax ci riyaad bi eh, ne ah bi fathil ayni wal waawi insha allah iwaj la voilà parce que fii ci maani yi la mooy du lu am jëmm voilà voilà mooy eh, eh, ndax dane xoolal xoolal fi nga xam ne loolu leen di innal mar'ata xuliqat min dila lan tastaqima laka ala tariqa fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha awaj waaw du ne femme bi dangay dem gis ab dëng-dëng boo xam ne loolu mooy jikko jëla noonu la ko boroom bi bindee loolu maanaa la bu nekk ci moom lu ko boroom bi mooñaale mais tekkiwul que taxaw góor bu taxaw ñoo ay kii ah léegi tekkiwul ne voilà moom parce kon bopp bi daa dëng wala euh, tànk bi daa dëng wala kii bi non loolu loolu du jëmm yi <laughs> waaw mooy dëng di nga ne mooy loolu jikko la boo xam ne moom la ko noonee la ko boroom bi tabaaraka wa ta'aala daal di mooñe kon nag affaire boobu lay wax kon nag insha allahu taala bu dee nag gis nañ ci léegi lii yan façon ñàngat moo nekk ci suñu hadis bi léegi bokk na ci mooy li nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam lii ñu ngi tudd euh, lëkkaale bunt bi euh, yonent bi alayhi salaam dana istawsu voilà istawsu bin nisaa'i xayra istawsu bin nisaa'i xayra mu ne istawsu dee leen sàkku li nga xamante ne nii mooy ci euh, mooy wasiya comme istafala la mooy ngeen di sàkku li nga xam ne mooy euh, conseil waaw bin nisaa yi ci jigéen ñi xayraa yiiw waaw mais loolu noonu mooy ngeen di walla ngay sàkku ci sa bopp yow conseil di toog di waxtaan ak sa njegeñaay ngir di def lu rafet ci ñoom waaye mooy dee leen ko dénkante yéen nit ñi istawsu dee leen dénkante li nga xam ne moo yiw seen diggante ci lu jëm ci wàllu euh, soxna yi waaye istawsu te loolu mooy li gën a dëgër mooy yii yëpp mën na cee dugg mais bi gina a lëng fii mooy ne nangu leen sama wasiya man yonent bi alayhi salaam mooy usikum bihinna xayra maa ngi leen di comme l'imam al-Hafiz wax rahmatullah alayhi mu ne loolu mooy li gën a lëng usikum bihinna xayran faqbalu wasiyati fihinna wa'malu biha mu ne lii du man fa al-Hafiz maa ko wax waaye qaalahu al-Baydawi te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër voilà kon nag ah, mu ne al imaam al Baydawi rahimahullahu taala moo ne oh, affaire bi la fa istawsu mooy maa ngi leen di dénk man yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci ñoom ci soxna yi xayran yiw kon nag nangul leen ma sama ndénkaane gi da doxe ko waaw da doxe sama ndénkaane gi nga xam ne moom laa leen dénk man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voilà léegi dàqantewu la to sàkku hein euh, ku la conseiller ci seen bopp waaw mooy di waxtaan ak sa bopp waaye di sàkku conseil ci keneen mu lay conseiller li jëm ci seeni mbir ak yooyu le kon mu ngi noonu le kon istawsu mu ne istawsu kon maa ngi leen di dénk te nangu leen sama dénkaane gi ngeen jàpp ko man rasulullah sallallahu alayhi wasallam xayra yiw te nag ngeen xam ne lu ngeen mën a def fa innal mar'ata xuliqat min dila mooy loolu dañ naan dila di wax dala non dila dañuy wax dila di wax dala loolu laa bëgg a wax <laughs> dala non dila ak dila ñaar yëpp la ñuy wax waaw kon loolu am na yooyu ñoo ci am te loolu euh, lii yonent bi alay wax parce que euh, mooy li nga xam ne euh, al imam ibnu ishaq rahmatullah alayhi boroom siira bi day solo jële ci mawlana ibnu abbasin radiyallahu taala anhu huma wa ardaahuma mu ne eh, ab xadiis la mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dana kii sayyidatu Hawa dañ ko binde ci faaru sayyidina Adam alayhi salaatu wassalaam waaw waaye ci faaram lañ ko binde loolu mooy affaire bi waaw mooy ci faaram lañ ko binde moo tax nga gis ci riwaay imam muslim bële mu ne xuliqat mu ne innal mar'ata gis nga jigéen ni moom dañ koo binde min dila'in xuliqat min dila' innal mar'ata xuliqat min dila' dañ koo bindee ci faar waaw xam nga loolu mën a nekk maanaa bi nga naan maanaa mooy faar mooy lu dëng quoi mais mooy faar ci boppam tamit lañ ko binde muy bu seydina euh, adamu alayhi salatu wassalam Euh, moo tax suñu boroom ne wa xalaqa minha zawjaha waaw mooy bi nga xam ne ci lay wax ci suurati euh, suuratu nisaa yi tàmbalit euh, suuratu nisaa yi loolu la boroom bi wax ne moom mooy ki nga xamante ne nii yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum yéen nit ñi ragal leen seen boroom borom alladi mi nga xam ne xalaqakum moo leen bind min nafsin waahida ci benn bakkan mooy ñun ñëpp ci maam aadama lañ jóge alayhi salaatu wassalaam wa xalaqa minha zawjaha mu bind jële ca moom moom mais ñaareelam la koy ñaareel la koy peeral la nga xam ne mooy tax mu nekk ñaar waaw kon ci moom la ko jële te lool eh, yonent bi saa saam leeral nañu ne loolu nag ci faaram la ko bindee faaru maam aadama alayhi salaatu wassalaam loolu moo tax kene euh, euh, euh, moo tax mu ne mooy mu dëng waaw ndax inna min dila'i Adam al aqsar al aysar wa huwa naa'im waaw loolu la ko hadis bi waxe jële ko ci mawlaana ibn Abbaas al imaam ibnu Ishaaq rahmatullah al jamii' mu ne sayyidina Hawwa dañ koo gëte ci faaru Seydina Adam ba euh, gën a tuuti al aqsar ba gën a euh, tuuti al aysar ba féete ndejooram wa huwa fekk moom naa'im ci lañ ko borom binde kon nag mu ngi noonu waaw moo al imaam al haafiz ibn Hajar muy tudd lii mu ne wa aghraba an-Nawawi fa'azaahu lil fuqahaa aw mu ne kanta imaam an moom dafa def loo xam dafa dafa dafa dafa nekk koo xam ne mooy li mu wax dafa tumuranke bi mu ne wax jii nii mu ne fuqahaa yi Euh, ak ñu mel ni ñoom ñoo euh, ñoom la askane la wax ji alors que lii hadith la mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu le ah, kon mu ne kon fa inna al mar'ata xuliqat min dila' kon affaire bi yàlla wa inna a'waja ma fi dila' li gën a dëng nag ci faar mooy li ca gën a kawe waaw loolu al imaam al xaafis mu ne loolu am na ñoo xamante ne nii dañ ne amaana lii nii la gën a dëng ci saar mooy li ca gën a kawe mooy comme que fii day joxe man na nekk comme li ñu wax léegi sens propre sens propre la ci jublu voilà wala mu nekk sens figuré bu dee sens figuré bu dee sens propre wax nañ mooy li gën a mooy saar gi ñu xam te li ci gën a dëng mooy la féete kaw léegi nag mu ne wala rek mu nekk loo xam ne maanaa la mooy que <laughs> bu dee maanaa la ay misaal lay joxe ci loolee mooy parce que la gën a kawe ci ndaw si mooy bopp ba ca fala foofu fala làmmiñ wa nga xamante ne ni boo ci dajee ku ñaaw làmmiñ moom foofu la nekk <laughs> waaw mooy li ca gën foofu moo gën a dëng ci lépp waaw <laughs> fala wax ju ñaaw yàq yépp fala koy génnee moom waaw kon nag mu ngi noonu ah mu ne kon fa in a'waja ma fi dil'i ma fi dil'i aw dil'i a'la fa in dhahabta léegi nag yow boo essayé yow nit ki lii laa lay dénk yeneen tubaab yi saa saa mooy il faut savoir manier quoi <laughs> boo demee naan da koy jéem a jooyanti di ko jubbanti ci say pexe da nga koy damm ah kasartahu danaan këlëb daal di damm nag da problème <laughs> waaw waaye boo ko wayin taraktahu boo ko bàyyee noonu lam yazal awaj ah, du dañ nekk ci ndëngte googu rek di dëng di yam. waaw di def nekk ci dëngam dekkul waaw mooy mën naa gën a aay ndax statu amul mbon moom ku ci ne moom da ngay gën a suux rek mbaax tamit da ngay gën a kawe waaw kon nag boo ko bàyyee noonu mooy mbir mi kon nit ki fokk ni nga xam ne dawalkat oto bi noonu lay mën a bu dee manuel la yor quoi <laughs> fexe ba euh, ni muy kiiwe frein yeeg yooyu ba bañ affaire bi oto bi di kale saa su ne loolu ni muy ni noonu foog yow nga man loolu yow mi nga xamante ne yow yaay nit ki yaay boroom kër gi sinon rek mooy affaire bi da ngay accélérer après nga mbëkku mooy damm nga ko waaw <laughs> il faut savoir manier waaw léegi mu ne boo demee kon di ko jéema kon mooy léegi lan mooy wax ji wax ji mooy di mudaaraat ak lool moo tax mudaaraat moo tax kii al imaamul Buxaari tey al imaamul Buxaari yàlla laa wax <laughs> moo tax mu indi Eh, eh, hadis hadis hadis bii nii indi na ko ci ci ci ci buntu bu mel noonu allah moom al imaam al Buxaari rahimahullah kitaabu nikah baabul mudaaraati ma'a nisaa buntu bi xam nga mudaaraat waxoon nañ la mooy contraire mudaahana mudaaraat mooy loo xam ne xaraamul nga ci neex ak nit yooyu garaawul naa bàyyi bon nga bañ ci tenir rigueur nit ñi waaw waaw comme waa ji ne la eh ça waa yow comme ni ñu ci yàggee di wax rek saa yow looy def nii après ah, man de bon daa lu may xaar mais bon maa ngi fi nii fii dans dans quatre heures moom maa ngi fi quatre fii yëpp quatre heures moom maa ngi fi ko mu ne non waa war naa ci yàlla nag da ngay ñëw ñu dem kër ga quoi yow yow yow da ngay waaru quoi léegi yow bu dara laa demul non neexalante moom ne waaw garaawul nañ dem c'est ça mais du ma fa yàggal waaw loolu yu mel noonu mooy du lu dagan du lu waaw loolu mooy mudaaraat mudaaxana nag moo bon mudaaxana moom mooy ragalante gannaaw ci lu ñaaw quoi joo xam ne ciy caaxaan la ne yow nga ñëw di ko ci wax di ko ci conforté di ko ci kii comme si lim nekk daa baax alors que tous baaxu ci loolu moo bon waaw loolu moom nga def ko koo ko man di defal dafa xaram alors que mudaaraat moo tax imaamul yi indi ko fii ne jigéen ñi nag noonu ngay doxal ñoom mooy mudaaraat la waaw mooy yi xaraamul bien sûr yi xaraam amoo droit di ko ci bàyyi naan bon comme que moom na mees gi liis rek. nay xeesal xeesal baax naa wala man déedéet mu ngi koy def naa ko déedéet da nga koy xamal ne lii borom bi da koo tere voilà yeneen tubaab yi saa saam da koo tere mees yi da koo tere nangam ak nangam da koo tere waaw kantaa yi nga xamante ne nii moom c'est yoo xamante ne nii diine terewu ko fen waaw. waaw ay nekk fi bëgg jàng dawal oto moom loolu moom bu fi nekk naan voilà non te di tenir diggante yenn yi ba ñi xamul dara jàpp ne loolu diine tere jigéen dawal oto fen waaw <laughs> waaw nga ne ko waaw garaawul kii yoon utal ay cours ak yu mel noonu loolu garaawul jarul nga ci tenir rigueur luñ la wax nga naan non non non non rek day dé <laughs> waaw <laughs> voilà kon nag mu ngi noonu waaw kon loolu euh, moo tax sax euh, kii al imam Ibn Hibbaan ak al imam al Haakim rahmatullah alayhim an-Naysaabuuri na ko naan imam at-Tabaraani indi na ko ci al Awsat al imam euh, Seydina Samura mu indi xadis boo xam ne yëkkati na ko ba ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne xuliqatil mar'atu min dila wala min dila fa in tuqima euh, euh, fa daariha ta'ish biha mu ne ndaw si dañ koo binde ci faar boo ñëwee naan da koy jooyanti da koy dam kon nag nekkal ak moom nekkin gu rafet tey mën a yenn yi nga ciy gëm tey bàyyi mu jàll ta'ish biha nga nga di nga mën a dund ak moom ci jàmm voilà kon nag mu ngi noonu le moo tax yonent bi alayhi salaam loolu mu wax mooy lii laa leen di kon ñu xam ne mbir mi nekkul ay jaayu maa di gën a mën a xuural waaw di jaay da waaw fii gar gi benn tuwee fi am damaa koy dakk waaye eh, loolu moom waxi wolof kese la <laughs> waaw di jaay xuural baat walla fii benn tuwee moo fi am benn siin siin damaa koy dakk dakkal après wax yow kenn foxoo kew moom <laughs> wax nga lépp daax ba mu des kew <laughs> yow <laughs> boo jël sa waxi wolof ak seen wax yi ngeen miin seen seen gox jàpp ne loolooy diine ma ne du tus doo <laughs> dara laa wax laysa bi shay'in laa wax loolee moo du sus du ës lëf du dara waaw kon nag mu ngi noonee kon mooy dangay ngay di muñ ci yenn yu bari nga ciy gëm ak yooyu loolu mooy mudaaraat gi ci yoo xam ne xaraamul garaawul ah baal mu jàll loolu moom garaawul boo fi bëggee nekk lu xew rek benn réactionnaire boo xam ne lu xew nga tiis lu xew yow daal mel ni yow yow daal yaay al-musaytiru da alayhinna daal eh, te borom bi waxoon na yeneen ci bari saa lasta alayhim bi musaytir eh, yow lu xew amul dara looy bàyyi muy jàll. bële sax yeneen tubaab saa saa ñoom doon wax lay bàkkaar lañ doon def ndax Makka la woon mu ne yow digal leen rek waxaguma nga xare ñoom mais yow yow moom kii yi nga xam ne loolu xaraam du garaaw yooyu ku bëgg lu ñu kii rek nga jaay fa autorité waaw loolu ñu manque d'autorité dëgg ak bëgg gis leen ma ak tamit am benn mal ci seen bopp loolu ñoom ñooy def loolu bu ñu jaar bëgg wane ne ñoom ñooy diw quoi comme que dañ koy commander ci mbedd mi. mu ñëwee ci kër gi di jaay ne moom it daa war a commander loolu lépp waxi caaxaan la loolu lépp xalaatu petite kooku day wane ne bassesse d'esprit gi mu am loolu yëpp du dara moo tax mu ne kon eh, fa daariha ta'ish biha waaw <laughs> da ngay def moom ci njekk rek waaw waaye nag boo ko bàyyee noonu mu kon mooy wayn taraktahu lam yasal awaj boo ko bàyyee du dëñ da ngay moom ci li nga xam ne mooy ci ndànk ak wa ashiruhunna bil ma'ruf moo tax alhamdulilah suñu borom wax ko di leen dund ak ñoom ci njëkk waaw léegi nag riwaaya bu ñëwee fële mu waxaat ko ndax am solom fastawsaw fastawsu bin nisaa yi dee leen dénkante dëgg seen biir ci jigéen ñi waaye dee leen nangu leen sama ndénkaane waaye dee leen waxtaan ak seen njegenaay ci yoolu ngeen koy fexe di dox même bu dee sa bakkan àmb ci mais nga tënk ko ci ndax loolu mooy njàngale mooy ndénkaane yeneen ti sallallahu alayhi wasallam boo ko fi bàyyee nag di jégg dénkaane ñu matchoo yi nga xamante ni ñooy taxawaalu ci biir nga xam ne koo ci gis daanaka moom moom moom moom moom fukki mariage jaar na ci parce que waa ji du muñ kat waaw comme que du muñ kat comme ci am nga kii rek mu fa mu mu damm ko mu naan da koy jooyan ci damm ko te damm gi mooy li mu wax ci beneen xadiis bi dañ gis ko wa in zahabta waaw wa innal mar'ata xuliqat min dila loolu gis nañ ko dañ ko cee binde lan tastaqima laka ala tariqa lépp loo man di def ma du parfait kenn na fi parfait wul yow góor gi sax da ngaa <laughs> moo fi parfait rek waxal léegi nag yow nga bëgg am ko parfait loolu man da waaw perfection moom <laughs> moo fi amut waaw moo tax li gën a neex li neex ci l'islam mooy affaire yi du ay wax kese gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo dundam yonent bi sallallahu <laughs> xoola yenn yi gaa yi di jàpp ne loolu jigéen bu leen ko wax non loolu moom jigéen ñemewu ma koo wax loolu moom soxna su ba ko wax mooy sax fase yëfi caaxaan yooyu ngay dégg ñenn xamul dara ñu di ko wax yonent bàyyi saa saam xoolal benn guddi moom <laughs> ñëw waroon kër Sayyidatu la waroon a fanaana mais mu tëj mu mu wax mu ne ko fa nga newoon ba heure bii demal fanaan fa <laughs> waaw <laughs> léegi yow yaa ngi imaginer affaire boobu <laughs> moo tax ku nekk ci ñun rek yow nañ taxawoon euh, xamagoo nan la rek yonent ba lay saab saab réagir yow nan ngay def <laughs> kii nag di jaay yow non yow waxoo fi dara yonent ba saab saab daa nekk daa ñaana daa toog di neexal di neexal mooy mu daaraat ji wax ni bañ far ko gil ko <laughs> alors que fii koo ko wax mu jàpp ne loolu moom góor bi ñu ko def nga nga d'accord lool loolu day wane ne yow mii daal ñàkk dese ngaa doon la nga doon yow doo yow yow sa kër takkoo fa tubéy ma ne waaye yow lañ doon a sànk wala boog yow daal dañ laa jiitalu <laughs> la waaja ne woon waaw man moom dañ ma koy wax ma ne dañ a jiital parce que eh, njaboot moom eh, kilifa daa war a léegi nag ma war a jiitu ñu may jiital kay lool kay dama cee war a <laughs> waaw ah <laughs> mooy gis nga jikko yu rafet yooyu nga xam ne ñu bari dañoo jàpp ne li tax mënuñoo nekk ak kenn mooy idée yu yu foo ñu yor yi jaay ne loolooy ak ngóora loolooy wane ne ñoom fii mu ne ils sont virils ils sont nangam benn jigéen du leen yàpp nangam ak nangam moo tax it loo ci gis soit ñu dajeeg jigéen boo xam ne muñ kat dëgg la mu nekk fa di martyr rek waaw di souffre le martyr wala moom ko bu kiiwee mu dem yoonam quoi mooy dina nag mu takk keneen. waaw finalement gars yi naan non diw nag moom moom talaq la quoi moom moom la lu tax parce que lii la du def ba pare di jaay ngóor teg seen dénkaane yonente bi alayhi salaam ña nga xam ne ñoom la dundal ak société ba xam ne ñoom noonu lañ gisee les relations entre les hommes et les ko gisee dara baaxut dara dëppoowu ci l'islam ba pare ñu ne noonu lay doxe waaw moo tax façon yu mel noonu gis nga façon société yu mel noonu bés bu ñu demee ba gis nasaraan bi nii wala gis nasaraan bi lu mu leen di kii dañuy jàpp ne am nañ liberté jàpp ne l'islam moom c'était loolu da leen doon metti taw kese la alors que gars yi ñoo jël seen vision bu borné bi nga xam ne moom la seen waa gox am ak fa mu dëkk seen tradition yi moom lañ ne mooy l'islam ba pare di ko naxe faam yi nag gëm ne lool la léegi ñoom it ñu jàpp ko noonu waaw ñu ne loolooy l'islam di dénigrer l'islam ci loo xam ne dara bu ci dëgg seeni ñoñ ñoo mel noonu waaw transféré ko ci diine ji ngaye leen leen ñu woo ab ustaas wala imaamu koñ bi mu ñëw di yedd ndaw si te yeddewu ko dara li ko yedde waxi mag ñi kese tayal mag mooy mooy ay ay du sax wolof njaay nee na da wolof njaay nee na sax moom yam doon wax sax doon na baax gaa yi jël lu leen neex defe ko wala di ko dégg nu leen neex waaw ay wax yoo xam ne tekkiwul tous léegi imaam bi yooyu lay wax teg see jàngaleem yonent bi alayhi salaam bii nii waaw léegi nag nga nekk fay jaay kii kon mooy noo man di defit fa ini stamtanta biha stamtanta bi wa fiha way boo mën a bànneexu ci moom looy bànneexu ci moom it na nga xam ne ah la borom bi bind ko moom te noonu la ko bëggee loolu ba léegi mu ngi ci moom yaay xam nag ni nga xam ne noonu ngay màññee sa mbir waaw waaw moo tax mu ne nag woo demee nag di jéema dahabta ah, tuqimuha di ko jéem a jobbanti di ko jéem a joyanti kasarta di nga ko damm waaw mooy naan par force daal foog moom di dëgg yooyu léegi mu ne wa kasruha talaaquha mooy fase ko <laughs> waaw fase bi mooy mooy damm bi waaw mooy doo mën a nekk ak moom ah ku nanguwul lii borom bi def ci ñoom moom bu boo nga toogi te xam ne yow moom c'est pas fait pour le mariage quoi waaw kon nag mu ngi noonu ah <laughs> mu ngi noonee. looloo lu ama am solo la kon lii lépp mooy mudaaraat gi al imaamul Buxaari daal moo moo moo moo tëj moo moo moo moo tëj wax ji daal <laughs> waaw <laughs> waaw bul weddi bul bul bul jéem di di di di di di bañ ne ndaw si am nay défaut moom itam mu xam ko waaw yow itam nga xam ko mu jaril la nga moo nga xam ne nii la comme yow ni nga am say défaut yoo xam ne moom nga am moom la la borom bi bind yow ku góor ki moom itam mu man cee mu loolu la aywa kon nag mu ngi noonu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 wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil aalamiin